di xajjatul islaam muy xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. Ah, ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci gisoon nañ ci jëm ci wàllu différence u tawaaf yi tawaaf yu wuute yi diggante tawaaful qudum ak tawaaful ifaada ak tawaaful tawaaful wadaa muy tawaaf de bienvenue booy doora ak si Makka ak tawaaf bi nga xam ne mooy ponk bi ak tawaaf bi nga xam ne mooy bu tàggatoo bi ah gisaale woon nañu avant ci wàllu kaaba gi ñeenti poto yooyu ko formé na dañ tudd ak yan lañ ciy nuyu ñu wara a continuer insha allahu taala ma rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon ginnaaw bi nga xam ne ci la foon alxajarul aswad yonent bi dafa commencé loolu mooy première li muy tàmbalee tawaaf après mu bàyyi ni ngay mooy sa càmmoñ nag mooy féete ci kaaba ji waaw mooy sa sa main gauche mooy féete ci kaaba gi après yow ngay dox jëm mooy kaaba gi lay féete sa gauche voilà mooy du droite du yow sa loxo droite mooy féete ci kaaba gi comme boo taxawee boo fóonee xajarul aswad nga war a commencer wër sa côté càmmoñ mooy féete côté côté kaaba gi ah léegi nag nga tàmbalee wër wër ah ci sa yamin di dem wër min al xajaril ila al bi mu commencé nag moom alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noon la al imaamu jaabir ni niñ ko gisoon daana xabba dafa dox dox bu gaaw ci ñett yu njëkk yi ah ramala fi thalath al awwal ah thumma baqi aw fi al mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu commencé tawaaf bi dafa commencé ginnaaw gisoon na la al idtibar ah bi mu fóonee al xajarul aswad ba pare dafa commencé waaxu bu gaaw def min ar rukni commencé ar ruknul xajaril aswad mu demaat ba wër ko ba waat fi mu jóge woon muy un defaat deux yu mel noonu lépp ci tànk bu gaaw lii nag pour góor la jigéen amul xabab amul ramal jigéen day dox correctement am na masala yu ñuy gis après mais jigéen ñi ak góor ñi moom dañuy ajandoo walla dañuy tawaafandoo jaxasoo beeg yooyu nu muy deme lool insha allah dinañ ci ñëw muy euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam kon def lool ñetti yoon min alxajar alaswad ila alxajar alaswad bi nga xam ne nag ci la doon tawaaf est wax na dara dañ naan la waaw am na ñaan boo xam ne yoonal nañ ko comme ni nga xamante ne noonu la ko seydina abdallah ibn saa'ibi radiyallahu taala anhu daldi soloowe mu ne sami'tu an-nabi mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul bayna ar-rukni wal hajar rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aaxirati hasana wa qina adaaban naar Seydina Abdallah ibn Saa'ibi radiyallahu anhuma wa arda wa radiyallahu anhu mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mu ngay wax di ñaan bayna ruknayni bayna rukni wa xajar muy dox di def tawaaf diggante ar ruknu al yamani ak fi al aswad ne mooy diggante ñaar yi nga xam ne la ñuy woowe ar ruknayni al yamani ci diggante ñaari poto yooyu mooy pilier boobu ba pilier diggante boobu muy dox di dem di wax naan rabbana atina fid dunya hasana wa fil aaxirati xasana wa qinaa adaaban naar ah eh? rabbanaa ee yow suñu boroom aatinaa yal na nga ñu may yal na nga ñu jox fi duniyaa ci àddina gu jege gii ñu ne ah xasana yal na nga ñu defal yiw waaw lépp lu ñuy dugg rek xasana lañ la ciy laaj waaw buur yàlla dafa bëgg jaam bi <laughs> comme li yonent bi alay saa saa wax buy def dara an yutqina waaw mooy bul dugg ci dara naan ah man de sawaay bool man man nañ ma jël rek buñ ma jëlee baax na kantaan ci ci ñay décider laay bokk garaawul man nañ ma jël rek déedéet déedéet jullit day ambitieux jullit day ambitieux yonent bi sallallahu alayhi wa ci woppam nee na bu ngeen di ñaan buur yàlla aljana ñaan leen ko al firdawsal a'la ndax mooy bi gën a dëggu doomu na ngeen ko ñaan firdawsi bu leen joxe lu mu leen jox après ngeen jël waaw ngeen xam ne loolu la waaye booy ñaan da yëkkati sa kii waaw moo tax ñaanuk yal na ma yàlla rey ma nekkuk taalibe loolu mooy taalibe goo xam ne mooy bu dee dañ cee jublu même bu ma nekkee sëriñ di doxale comme ak mooy nekk daal koo xam ne ab taalibe laay doon mooy ne bu dee yow nekk taalibe doo avancer mukk doo fexe mukk avancer déedéet non bu dee côté boobu la bu dee loolu lay tekki moom déedéet waaw waaw nit ñi daaw toog naan gaa yi nañuy nekk ñoom ñoom ñooy am xam-xam man moom grawul wala gaa yi parce que kenn ci ñun du ko wax ci wàllu alal waaw gaa yi nañ nekk milliardaire man ma nekk pauvre eh. yàlla yàlla nag ma rey ci pauvreté gisuma ko koy ñaan mm. waaw moom kay yal na sama situation bii yal nag ma ci génne yàlla yàlla nag ma ubbil buntu xéewal yi waaw yal na sama ñàkk gi ma dem ba ba ba fàtte ko loolu lañuy ñuy ñaan pourquoi affaire u yàlla nag bu dikkee loolu lépp sa affaire yàlla la waaw mais yi nga xam ne c'est strictement religieux bu dikkee yow nga doyloo ci le minimum non man bu ma nee ci daara di jàgg mais. sama ambition mooy nekkuma nekkul ma dee fa nekk taalibe nekku ab ndongo daara déedéet mooy dama fee nekk ndongo daara bur ëllëg ma dépasser ndongo daara nekk koo xam ne kay kuy jàngale xanaa ginnaaw bi nga xam ne ci nga maîtriser li ngay jàng di ko appliquer te buur yàlla kese tax nga transmettre ko ah wilaaya yi tamit lool la bul tënk sa bopp dara boo tënkee sa bopp nag buur yàlla tënk la foofu ndax in inni euh, buur yàlla inni lan la wax inda dhanni abdi bi falyamna bi ma sha bi ma sha suñu borom subhaanahu wa taala nee na moom mu ngi yem fa njortal jaamam yem ci moom rek waaw yow appréhension bi nga am sa borom li nga xam ne lool nga jàpp ne lool kese la lay defal nee na man foofu laa tollu ci yow boo jàppee ne yow da ngaa war a dee ci salarié jamais nga nga fexe entreprendre ba yoral say bopp say mbir bokkul sax ci li ngay ñaan waaw bokkul sax ci li nga xam ne di nga ñaan sax même bu def salarié nga boo xam ne sa cas critique na doo ma sa toog sax ñaan ne mais buur yàlla yàlla nag ma may ma génn ci salariat nag mais di salarié nit ñi nag leen fay. jamais mu bokk sa univers beneen jamais mu bokk sa univers bi ñaan lool lool c'est lool problème la nit ki da ngay ambitieux waaw jullit day ambitieux loolu lañu ñu yonent bi alay saa saam jàngal suñu boroom it lool la waaw wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun waaw ci yu baax yii ci dem aljana foo gën kawe am ngërëmu borom bi am ngërëmu borom bi fii daalika ci lii falyatanaafasi nay xëccoo nay concurrence al mutanaafisu na ñuy concurrence fii la fii la fii la fii kii bi euh, kii bi nekk euh, kii bi fii la ne waaye newul ci ay feer yeneen yu du lii waaw moom newul feneen loo xam ne lu wuteek newul feneen fii la ne bu kenn tënk sa bopp ku tënk sa bopp nag yow yaa tënk sa bopp ku tënk sa bopp yaa tënk sa bopp mais buur yàlla tënkul kenn waaw buur yàlla li mu doon maye ba léegi mu ngi fi waaw bu nag am na ñoo xam ne ñun ñun parewuñu ngir ngir ngir def la tax mooy ñaan te tamit sellal dëgg lool kese la sellal say jëf te yàlla kese tax nga ñaan ko fii mu ne amul dara lu kenn am lu dul ne kenn manulaa tënk kenn manulaa wax ne yow loolu manoo am li diw am waaw du xam-xam dugg wilaaya du dara bu yoboo ngeen góor-góorlu voilà ndax ku dafa am ñoo xam ne nag dañuy fexe mbir mi ñu def ko ab corporation corporation waaw que rekk da seen mbiri bopp kese la nga xam ne ñu ne fa nekk ci jàpp na mbir yi pour ñoom kese la alors ko du loolu dara la dul pour ñoom pour ñépp la waaw buur yàlla buntam bi pour ñépp la sélectionné ne ñi sant ñi ñoo ciy dugg ñi santul lii duñ ci dugg wala ñi nga xam ne ñooy arab ñoo ciy dugg ku ajam doo ci dugg loolu amul waaw waaw moo tax affaire bi loolu lu am solo la kon ci ñaan yonent bi alayhi salaam kon mu ne rabbana te lii mooy mooy aaya bi la rabbana ye suñu borom atina yal na nga jox fi duniyaa ci àddina xasana yiiw lislaam gii nga ñu teg yal nañ ci faatu te buñ ci wala tamutunna illaa wa antum muslimun te bu leen faatu lu lu ngeen nekk ñoo xam ne dangeen a wommatu pour seen borom yal nañu ci buur yàlla faat mu ñu am ngërëmam rabbana yi suñu borom atina kon yal na nga ñu jox fi duniyaa ci àddina xasana yiw wa fil aaxirati ci àllaaxira xasana yal na nga ñu may aljana ak sa ngërëm waqina adaaban naar te nga ñu fegal ñu foofu sa safaraaw sa sa mbugalu mbugalu safara yal na nga ñu ko fegal yal nanguñu ko fegal yal nanguñu ko wattul ba duñu laal voilà lii moo rot ci li nga xam ne moom la yonent bi sa salaam doon ñaan leneen luñ la wax déglul nag lépp loo xam ne dégg nga ko ñu ne la lii nii yonent bi alayhi salaam moo ko ñaan ba muy tawaaf lu dul lii ma la wax mooy mbir moomu wérul waaw loolu wérul gaa am na benn affaire am na benn affaire boo xamante ne ni mooy nit ki xam nga gisoon nañ keroog xadiisu mawlaana ibnu Abbaas nga xam ne waa asxaabu sunan al imaam ibnu Xuzayma wéral na ko ah waxoon nañ defoon nañ taxriij bi bi mu naan moom Seydina wa mawlaana ibnu Abbaas ah at-tawaafu bil bayti salaata imaam al-Bayhaqi qad axrajahu al-imaam al-Bayhaqi ak al-imaam Ibnu Hibbaan te imaam Ibnu Xuzayma imaamul a'imma ah, wéral na xadiis bi mooy mais dañ ne la marfuu bi moo gën a non waqf mawquuf bi moo gën a dëgër que ne ci Mawlaana Ibnu Abbaas la yem. mooy bi nga xam ne ci la doon wax ne at-tawaafu bil bayti salaa illaa anna Allaha subhaanahu wa ta'ala abaaxa fiihi al-kalaama faman nataqa waa lii lii waxuñu ko ci woon faman nataqa fala yantiqu illa bi xayr ah mu ne moom sayyidina wa mawlaana ibnu Abbaas at-tawaafu bil bayti salaa mu ne julli xam nga da ko yëgati woon ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo wax mais ma mawquuf bi moo gën a dëgër que ne ci moom moom la mais waxoon nañ la lii kenn du ko waxe kenn du ko waxe xel même bu dee mawquuf la lahu hukmu raf dafa yor àttee lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax lu ñu yëkkati ba ci moom mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ak tawaafu bil bayti salaa mu ne tawaaf kaaba gi de ak julli la illa sauf que anna allaha abaaxa fiihi al kalaam sauf que buur yàlla daal dina fi daal dinay permettre mooy daganal na ci wax mais ban wax mu ne fa man nataxa fala yantiqu illa bi xayr képp ku ñëw di tawaaf di wax moo moo xam mbooloo ngeen ngeen di waxtaan wala ñaari nit ngeen ngay wax walla yow kese la ngay wax booy wax na nga wax loo xam ne lu yiw la waaw na nga wax yiw loolu nag moo tax bu boobaa ci kaw loolu mooy dañ ciy daganal nit ñaan mooy dagan na dara newu ci lañ la bëgg a wax mooy nit di ñaan yeneen façon ñaan wala muy jàng li nga xam ne mooy alquran moo tax ku mel ne imaam Ibnul Munzir rahmatullah alayhi mu ne li gën a nit ki di ko tudd di ko wax buy tawaaf ginnaaw li nga xam ne moom lañ solo ci yonent bi alayhi salaam muy lool ab aaya la. rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adhaban naar loolu la doon ñaan ginnaaw loolu ci yeneen partie mu ne li gën a yeey luñ ci jàng mooy alquran lu ci nit di tudd mooy alquran waaw waaw ndax ndax kat waaye bu dee am na wax ju wax ju kii boo xam ne gu dagan la gum war a wax kim àndal di di tawaaf ak moom wala yu mel noonu loolu mën na koo wax te loolu li koy wane yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam mooy wax bu mu baax boo xam ne bu comme loo xam ne da danga gis ci tawaaf bi koo xam ne dafa def lu dul noonu wala lool kooku man nga koo kii wala am man nga koo gindi ne ko ah diw tawaaf bi du nii de kenn du defee nii waaw wala nga gis waa yoo xam ne day ñàlli di daw nga ne ko nga ne ko diw noo du daw de ramal la ramal xabab mooy da ngay waaxu rek mais pas daw loolu kalaam bu baax la te lool li koy tegtale booy xadiisu mawlaana ibnu abbaas wa huwa inda al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi al imaam al buxaari mu def baabul kalaami fi tawaaf ah ci kitaabul xaj baabu buntu al kalaami wax fi tawaaf yi ci li nga xam ne mooy tawaaf mu ne haddasanaa ibraahiim ibnu muusaa qaala haddasanaa hishaam an ibnu jurayj axbarahum annahu axbarahum qaal axbarani Sulaymaan al-Ahwal anna Taawusan axbarahu an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa kon mu ne haddasanaa al-imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu Ibraahiim ibnu Muusaa Ibraahiim di doomu Muusaa qaala mu ne haddathana nettali nañu Hisham di Hisham an ibn Jurayj mu ne imam ibn Jurayj axbarahum moo leen xabaare mu ne qaala mu ne axbarani nettali na ma Sulaymaan al-Ahwal di Seydina Sulaymaan al-Ahwal anna Taawusan kana Taawus axbarahu moo ko xabaare an ibn Abbaas mu jële ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu mu wax mu ne anna nabiyya ah sallallahu alayhi wa sallam marra wa huwa yatuufu bil ka'bati bi insaanin rabata yadahu ila insaanin bi sayrin aw bi xaytin aw bi shay'in ah ghayri dhalik fa qata'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi thumma qaala qudhu bi yadihi ah voilà lii yooyu wax al-kalaamul mubaah kay dagan na mu ne kon moom mu ne Mawlaana Ibn Abbaas mu ne yonent bi alayhi salaam dafa romb benn waay wa huwa yatuufu bil kaaba waa ji di wër kaaba gi fekk ci ci tawaaf la woon yonent bale saa saa ma ngi tawaaf am ñene mooy mbooloo yi di ta mbooloo mi di tawaaf mais mu ro mu gis bi muy dox noonu mu romb benn waay <laughs> boo xam ne moom it mu ngi ci wër bi mu ngi wër waaw mais sauf que dafa takk <laughs> dafa takk loxoom ci loxo benn beneen waay quoi après ngir ngir di ko conduire. parce que waa ji am na yu ne darir la mooy silmaxa la benn aveugle la euh, waa ji war koo conduire ngir wan ko ni mooy ànd moom quoi au lieu mu téye ci loxo bi moom mu jël benn buum takk ci loxo waa ji silmaxa takk ko moom ci loxoom après nag di dox ñuy dox ñoom ñaan yoneen saa sala <laughs> romb leen <laughs> ah faqatahu mu dagg buum gi <laughs> buum gi leen ñu woon la dagg ah ba pare mu mu mu ne waa ji xudhu bi yadi ah teel loxoom <laughs> mooy euh, conduire ko ak loxoom teel ci loxoom nga conduire ko ngeen ànd di tawaaf mais pas takk ko nii di di di di de <laughs> ah ah <laughs> waaw mu daal di koy takk takk noonu di dem yoneen saa salaam daal di koy dagg lan mooy waneel xaw kalaamul bu baax li tax mu ne xudhu bi yadi ay wa conduire ko mooy tegtal ko guider ko ak nga nga loxo ci loxoom xud bi yadihi fa qudhu nga téye ko mooy loolu <laughs> waaw hmm? <laughs> xoola al imaamul Buxaari que hadith bi ñu la wax sànq Mawlaana Ibn Abbaas comme que remplirul chartam moo tax indiwul boobu ci bunt bi xam nga boobu moo gënoon a approprié fii mais remplirul condition wu al Muhammad ibn Ismaïl al Buxaari rahmatullahi alayhi moo tax xoola hadith bi mu dem jëli allah ah <laughs> ah allah allah voilà kon lii day wane ne affaire bi parce que waa ji waa ji yonent salaam laaj ko mi mi ko waxee mu ne ko parce que man damaa nizaroon ah <laughs> damaa mooy ci yeneen riwaay quoi imaamul Buxaari ci Sahih amul fii <laughs> mais euh, al imaam Ahmad solo ko euh, imaam al Faakihi rahmatullahi alayhi ci yoonu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi radiyallahu anhu wa arda mu ñaari gaay yoo xam ne dañoo lunkuloo mooy dañoo takkante kii dafa takk kii takk kii takk ko ci boppam takk ko ci kiiwam yonent bi alayhi salaam romb leen ci tawaaf bi ne ko maa baalul qiraani kon lii yëpp day wane ne te lool xadiis boobu bu xasan la ah maa baalul maa xisaani non non non ma ma ah maa baalul xiraan lan moo tax ma gis leen euh, ngeen yeewante nii ah du xiraan comme la lédée bi ñu waxoon ndax lool li nga boole aj ak umra moo tax voilà mooy lu ñu boole ñoom dañoo takk takk takkante mu ne ko maa baalul xiraan yi mais lan moo lu waral lii fa xaala xaalaa gaa yi ne inna nazar nazar <laughs> naa ñu ne ko dañoo nizar këne dinañ takkante nii hatta natiyal kaaba fii rek lañ mooy dañoo takkante dëkk lañ jóge takkante ba fii ndax dañoo nisaroon ne loolu ab nisar la woon waaw dañ koo nisaroon ne dinañu takkante ba dem ca kaaba ga mooy nga takk buum sama loxo takk ko ci loxo keneen gi après ñu dem kaaba ga bu ñu demee ba foofu nag ñu daal di def suñu suñu tawaaf yeneen saa salaam ne ne ne ne ne dindi leen lii <laughs> tekki leen tekki leen seen bopp tekki leen seen bopp laysa hada nadran innama ma maa yubtaga bihi wajhullah ne lii dum nidar nidar mooy li nga xamante ne dañ ci sopp di ci dañ ci wut but bi objectifu nidar bi daa war a nekk loo xam ne la face d'Allah ngay wut mooy ngërëmu yàlla mais pas nidar boo xam ne lii déedéet waaw ndax nidar yooyu du dox voilà loolu gisoon nañ ah kaamul yi kon lii lépp day war ne kon kalaamul mu baax dagan na mooy comme nga gis kenn koo xam ne Ah, li muy def du noonu nga daal di koy wax eh loolu lii nii ngay def du nii wala sax bu dee man nga koo dagg bu dee autorité nga nga daal di koy def ci bil ma'ruf waaw kon lii lépp day wan ne wax joo xam ne ju dagan la naka noonu comme wax joo xam ne masala waaw comme masala nit koo xamante ne masala la laaj nit koo xam ne dafa laaju masala ah man de démb bi may kii bi may julli wala ci suba di nekk di tawaaf ak benn koo xam ne xam na yii sama julli maa koy door a fàttaliku mais man benn benn sujjóot laa defoon léegi waa ji di ko di mooy benn sujjóot la def léegi nga koy tontu pour xamal ko ne yow sa rakk boobu yàqu na parce que ca suba ba heure bii fekk ay midi la ñuy tawaaf ah mooy yow sa julli boobu da nga koy julliwaat comme loolu wax yooyu yépp wala laaj masala yoo xam ne loolu wax ci masala loolu mën naa nekk lu dagan la mais daal li gën mooy lii ñu la wax mooy li nga xamante ne nii moom la al imaam ibnul munzir te naka noonu la al imaam lu ko lu ko jiitu woon abdallah ibnul mubaarak ah radiyallahu taala anhu wa rahima ah da doon wax ne amul dara loo xam ne lu gën luñ fa mën a tudd ah foofale mooy booy tawaaf lu gën alquran ah moo tax ku mel ne imaam Shaafi'i mu ne sopp na loolu moom. Kanta waa Hanafiya yeeg mbooloo yooyu dañ ne affaire mais nag na nekk ci suuf quoi waaw nañu na nekk loo xam ne mooy tamit loolu moom. doo nekk tamit di jàng naan di tawaaf naan yee a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim non ci kaw di kii léeg moo tax da koy wax loo xam ne ah voilà c'est yoo xam ne comme li Hanafiya yi wax loolu tamit lu jara bàyyi xel la mooy ah bul bul bul bul bul bul bul gene nit ñi tamit ah am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne nii euh, dañ dañoo toxal ci ñoom ne dañ koo sib mooy di di di wax leneen daal lu wuteeg ginnaaw li ñu gis yeneen mi aleyi salaatu salaam nii di diggante ar ruknaani ar ruknayni al yamaani yey ni muy wax rabbana atina fi dunya xasana lu mel noon que ne dañ koo sib toxale nañ ko ci al imaam al xasanul basri ah loolu am na tit wax bu solo boo xam ne nettali bu ñuy nettali ci al imaam Ataa imaam Maalik kenn mbir moomu lu ñu sos la waaye jëlee nañ ci imaam Maalik ba léegi mu ne loolu dara newu ci waaw bu dee à condition comme li Hanafiya yi wax léegi kenn mbir mi nag mu bañ koo wax ci kaw mu nëbb ko waaye mu teg ci ta bu bari ah. waaye daal lii li gën a dëgër mooy ne mooy ne nit ki daal mën na cee jàng waaw mën naa wax alquran man naa wax tamit ay ñaan yoo xamante ne nii mooy ak ñaan gu muy ñaan loolu lépp amul dara loo xam ne euh, lu lu koy amul lenn lu koy aaye ah, ah? moo tax kanta bu ko kenn du ko def non non gin lii rek la ñuy def parce que loolu rek lañ jële ci yonent mi alayhi salaam muy doon wax dañ naan la non non ci moom luñu la wax léegi waa ji mu gis muy ro mu ñu takkante mu ne mu ne leen lii la la gaa yi mu gis ko dagg ko ne ko xuddu bi yadi waa ji jàppal ci loxoom nga nga nga nga kondiir loolu du wax ah ñu ngi noonu te loolu bu dee loolu la booy wax jooju wax ju dagan te ak xadiis Mawlana Ibn Abbas bi ne tawaaf julli la sauf que dañ cee permettre nit ki di wax waaw moo tax ku koy tere moo tax imaamul Mundir imaam Ibnul Mundir rahmatullahi alayhi mu ne man de <laughs> mu ne man abaaxal qiraata fil bawaadi man abaaxal qiraata fil bawaadi wa turuqi wa manaahu fi tawaafi laa xujjata la <laughs> waaw mu ne képp koo xamante ne nii dafa daganal ñuy jàng alquran ci ci ci ci ci àll bi ah <laughs> wa turuqi ak mbedd yi naan ah, waaw loolu de moom dagan xam kan moo ñi may taxaw naan jàng alxuraan daganul ci mbedd mi wala dagawul boo ci àll bi ah, mu ne man nag képp koo xam ne danga daganal alxur mooy jàng alxuraan ci ci kaw geeg ci àll bi ak ci yoon yi ba pare tere ko ci tawaaf amoo amoo lay laa xujjata la kooku amul lay mooy amul preuve argument boo buy wane ne loolu man dane waaw kon loolu lu mën a nekk la léegi nag bon euh, ak wax ju dagan mais pas quand même waxi mondain quand même loolu il mu nekk yoo xam nit ki nag day moytu yooyu ak comme niñ la waxoon même di wax yoo xam ne vraiment euh, xaw naa niroog futilité ah di waxtaane démb seen reer bi xam nga loolu di tawaaf di waxtaane reer bi naan naan neexoon na de ah saa yi euh, mais noo trouvé woon monsieur monsieur waaye naar yi man la ñoo monsieur nekk de mooy loolu nag loolu nag sincèrement moom moom taxul taxul ñuy wax quoi ah mooy du yàq dara ci aj ji nag mais quand même déet kantaan nag di wax yoo xam ne moom ay affaire la yu jëm ci sëy moom loolu moom dafa xaram ndax fa man xajja ah mooy mooy bi naan fa la wa fa nan la ko waxati fala rafasa wala fusuqa fil xaj wala mooy amul rafas wax joo xam ne day jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu diggante góor ak jigéen ci wàllu sëy yooyu loolu dañ koy tere voilà ak waxi kàccoor waaw yooyu yépp loolu amul ci aj gi loolu amul amul ci ci aj gi loolu amul ci aj yooyu kon loolu nag moom nit dañ koy tere mu def ko wax yu façon wax yu mel noonu déedéet voilà kon daal ci gàttal tawaaf baa ngoog ah nii la yonent bi aleyhi salaatu salaam def ci tawaafam lii mooy li nga xam ne moom lañ soroo ci moom que ne loolu la wax muy ñaan boobu moom aleyhi salaatu wassalaam léegi nag mu am beneen masala mooy mais bu ñuy tawaaf góor ñi jigéen ñi moom ah góor ñee jigéen ñi moom mën nañoo euh, mooy ni ñuy baree noonu est-ce que loolu euh, bousculer pousse mooy ni ñuy jegantee est-ce que loolu noonu ah lan mooy lan moo ci ne dañ naan la lool kay dañ koo tere lool kay dañu koo tere voilà loolu des koo tere ndax lan ndax lan Eh, Seydina Seydina Ata Seydina Ata comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal solo ci baabu tawaafin nisaa'i ma'a rijaali boo demee foofu duñu fekk baabu buntu tawaafin nisaa'i waruk jigéen ñi ma'a rijaali ak góor ñi mooy. góor ñee jigéen ñi bokk di tawaaf loolu la yonent bi loolu lan moo ci ne dañ naan la loolu dagan na yonent bi alayhi salaam bi muy tawaaf si nii neewul jigéen ñi toogi leen ne leen wala xaar leen bañ pare loolu nag buñ ko posé li nga xam ne tamit moom ngay gis mooy raj-raj loogi loolu daganu waaw mooy góor ña jigéen ñi jaxasoo ñuy ñu ñii dañ puusanteeg di njëkkante di puusante ngir jege xajarul aswad ah loolu moom daganul loolu moom dafa xaraam daganut waaw ngir bëgg laal euh, boo xam ruknul ruknul ruknul yamaani wala ruknul hajar ngir loolu lool daganul xatta góor ñi gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na Seydina Omar yow innaka yow dangaa ngaa nekk koo xam ne rajulun qawi bu fi puusante da ngaa am doole bul puusanteeg nit ñi ndax fa tu'zi ad-da'if ndax boo koy def di lor ki nga xam ne dafa faible. loolu côté lor bi la mais jigéen moom dañ koo tere parce que loolu daganul ah, góor ñee jigéen ñi jaxasoo noonu parce que am na gaa yoo xam ne loolu la ñuy loolu la ñuy laye pour pour di wéyal seeni caaxaan waaw am na ay caaxaankat yoo xam ne ba pare ñu yóbbaale ñoo xam ne ay innocent lañ mais comme que gis nañ image boobu mooy lii gis na aj gi góor ñee jigéen ñi presque daanaka ñépp ci biir mbooloo mi dajaloo noonu ah nga xam ne daanaka di laalanteeg yooyu te ñu nekk ay ajaanib ay ay étranger ñii ak ñii mooy ne loolu noonu daganu am na ñoo xam ne pour wéyal seeni caaxaan dañu naan dañuy euh, comme ñu ñëw benn conférence xam nga léegi <laughs> ce qui est bizarre ngay gis ab conférence boo xamante ne ñu teg chaise yi boo xam ne conférence su ne laay wax wala gàmm wala màggal wala wala loo xam ne cérémonie buñ def nga gis Euh, euh, euh, mu am ci biir chaise yi nga gis ñii góor ñi jigéen ñi taxaloon ni loolu nag daa daganul ñenn ñi nag pour wéyal caaxaan loolu ñu naan la bon lan moo mais lii lu ci nekk mooy mixité bi quoi mais lan moo ci nekk parce que Kaaba ga moo gën a tedd fépp te góor ñi jigéen ñooy bokk di tawaaf ah. mais loolu dañ naan la ci kaw ñooy bokk di tawaaf kalimatu xaq waaye yuraadu bihi baatil mooy waaye yi nga xam ne moo wax loolu wax ji mu wax ne ñooy bokk di tawaaf comme li imaam al-Bukhari baabu tawaafi nisaa yi ma'a rijaal yi baabu buntu tawaafi euh, muy tawaaf al al al euh, nisaa jigéen ñi ma'a rijaal yi hein xoolal nañ la wax xadiis bi après ñu ñëw ci caaxaan jooju noonu ni nga xam ne noonu lañ koy dajjee fële aay al imaamu al-Bukhari mu ne qaala Amru ibn Ali mooy Amr ibn Ali hmm? a al-Fallaas ah Amr ibn Ali al-Fallaas ah mu ne qaala haddathana Abu Aasim Abu Aasim moo ñu ne qaala mu ne Ibn Jurayj mu ne Ibn Jurayj neen axbarani Ataa Ataa moo ma nettali fekk mu doon nettali bon nettali bu xaw a gudd la fekk dafa am benn gouverneur koo xam ne moo toogaloon ma Makka daal di woon tere jigéen ñi ñu tawaaf ak góor ñi ah. léegi nag nee ba lool xewee ah ah, ah mais euh, euh, euh, Eh, imaam Ibnu Jurayj ne mais kay mais naka la leen mën a teree te yonent bi alayhi salaam waqad taafa nisaa'u nabi sallallahu alayhi wa rijaal alors que góor ñi jigéenu yonent bi alayhi salaam soxnaam yi daal di tawaaf ak góor ñi ah. ma ne abandal xijaab am xam nee na imaam Ibnu ñu ma waaj a ko mais loolu. parce que tere boobu mooy kon da fekkoon ab avant ñuy wàccee mooy mooy euh, aayatul xijaab bi wax jigéen ñi nañu muuru ah est-ce que après la woon wala déet nee na ata ne ko ah ne loolu après lu loolu après al xijaab la ah ah léegi nee na ma ne ko imaam Ibnu Jurayj nee na ma ne ata mais kayfa yuxaalit na rijaala mais <laughs> mais jigéen ñi lan lañuy jaxasoo góor ñu noonu eh, eh, ataane lam yakun yu xaalit na lam yakun yu xaalit na kaanat Aïsha radiyallahu anha tatuufu hajratan min ar-rijaali laa tuxaalituhum fa qaalat imra'a intaliqi nastalim yaa ummal mu nastalim yaa ummal mu'miniin qaalat intaliqi anki wa abat <laughs> voilà ata imaam Ibn Jurayj moo koy laaj <laughs> ne mais lan moo taxoon kii Hisham doon tere kii ah est-ce que daa nekkoon kon loolu euh, dafa xewoon avant te te te naka la leen di tere te yonent ma lay sas jóge soxnaam yi doon di tawaaf ak góor ñi di ànd ak góor mooy di tawaaf fekk bi ñuy tawaaf góor ñee ngi wër jigéen ñi wër mais ku lu tax kee di ko tere est-ce que après xijaab bi la wala avant kon la loolu mooy mooy ayatul xijaab mbaa kon dafa wàcc après ñu tawaafee ba pare. mu ne ko déedéet loolu avant la mu ne ko loolu déedéet hmm? loolu après xijaab la woon ba pare mu ne ko imaam lu juróoy dina ko mais kayfa yuxaalituna rijaal mais jigéen ñi nan lañuy jaxasoo euh, góor ñi xaala imaam ibn Ata ne ko lam yakun yuxaalituna de non non doonu ñoon jaxasoo de voilà lii mooy daj waxu gaa yi nga xam ne mooy caaxaankat bi doon wax sànk waaw defu conférence chaise yi kii nga gis góor góor ñeeg jigéen ñi taqaloo nii wala nga gis benn góor ci biir jigéen ñi fii benn jigéen ñi ci biir góor ñi ku ñëw daal xool fa la kii nga toog ñu loolu nag moo daganul waaw loolu moom waa ji conférence balaa tàmbali loolu la war a regle waaw ne defaraat leen jataay yi parce que nii mu mel nii parce que mënuñu ne dañuy wax wax boo xam ne ci diine la ba pare. ñun suñu jataay bi ci boppam diine d'accord ci c'est pas possible waaw mooy manoo woote mbir ci turu diine ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare fa nga koy defee yow jataay ba ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam du fa jóge boo kii du jataay bu mel noonu bokk na ci jataay yi gën mere yow nga ne da nga ko koo tudde moo tax façon yenn gàmm yi léegi mu jara seetaat bu baax waaw ay gàmmu dagan naag yooyu waaw ci kaw noonu mais li nga ko gaa yi defe boo seetloo yi ci baaxati daanaka amatu sax waaw daanaka man ngaa wax ne daanaka bu baaxati sax amul waaw idaa lam yakun naxwal xaraami waaye yaa sayyid alxaaji Malik waay waay ridwaanul Malik waay waay laqad adala ñun ñii de mbir mi ilal xaraami moom waaw ñun moom mbir mi jeng na jëm ci xaraam bu baax waaw alaa azimu ki nga doon wax ay way way alaa waawee alaa yëgu ngeen azimu way way na ngeen màggal hmm? guddi mooy bu ñuy bu ñuy euh, euh, gàmmu juddug yonent bi sallallahu alayhi waaye à condition mu bañ a jeng mu mu jeng wëllif li nga xam ne mooy lu xaraama mooy mu bañ a jëm ci lu xaraam ñun dañ naan moom ñun moom li ñu fi fekk waaw ñun de moom ci xaraam maala ilal xaraam yi moom waaw léegi ëpp l'écrasante majorité mooy loolu nag doxul parce que da koy def foog ne ngërëm a tax li nga koy ut ngërëmu yonent saa salaam mais dalay mere sax waaw dalay mere parce que mënumaa ñëw ne lii dama koo defal yonent saa salaam te moom mi ma ne moom laa ko tuddee bu ñëwoon du fi teg tànkam. waaw bu ñëwoon du fi teg tànkam hada aar wanaar washanaar si loolu loolu c'est grave moo tax wax yooyu da ngay la lool ne defaraat leen jataay yi ni ñu koy defaree mooy na góor ñi tooge nii jigéen ñi tooge ne boo koy wax nag ah Iblis du bàyyi gars yi dañuy gis seen bopp parce que seen nafsul ammaara bi su mooy tëb waaw waaw yow mais booy bi mooy kan ba ñuy wax nan la ñuy tooge kii fumistewul yow ah nga dégg mais waa kii moom kañ la juddu dañuy naan ay eh, lii dagan naag daganul te baayam gin koo ëppoon xam-xam fopp te nii doon defi conférence nii lañ doon tooge waxul dara kon dafa bëgg wax baayam xamaloon bëgg laa jaxase ak àddina nga ne ma ne man waxuma sama waxi baay de li ma leen di wax mooy ma ne <laughs> dégg leen li ma wax soit bu dee mënu nekk man forcé wu ma kenn ah. fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur ku neex nga gëm ku mu neex nga gëm ku mu neex nga doxal ku mu neex nga bañ doxal mais nag comme que kon man nag damaa mënula def waxtaanu diine ci cadre bu mel nii. comme loolu gis naa ne manu la nekk gaa yi wasalaam ba beneen yoon insha allah nga jël say bagage nga ñibbi ah waaw nga sa bagage nga ñibbi fulla googu fekk amuñu ko moo loolu mooy indi mujaamala gi raggalante gannaaw ciy caaxaan yow nga toog di waxi aaya yoo xam ne aaya yi aaya yee la jéppi sax ngay wax aaya yoo xam ne yow yow yow yow yow xoolal xoolal xool fii réglé woo lii ba pare <laughs> c'est grave ça c'est grave moo tax laisser-aller bi am moo tax loolu dafa yàgg am nag gaa yi ba ba moo tax léegi ki nga xam ne moom mooy souligner lool dañuy naan waa ji dafa fumiste booy bi dafa réew quoi xamul ni muy waxee voilà moom amul teggin c'est vrai que bon am na lum xamaa mënuñ weddil mais kii amulu teggin quoi te yar sans ilmun bila adabin loolu bon loolu summun xaatil la quoi loolu dafa nekk loo xamante ne nii poison mortel la voilà moom xoolal rek xamul ni muy waxee xamul ni muy causer nit ñi amul yar amul teggin alors que am ngay yar gaa yi ku fi jaar yoon ñu ne la mais xaa sëñ bu mag bi gaa yi dañu jàppoon noonu lañ ko jàppoon ah ba ba ah loolu la ñuy nettali ba ba waajuramu góor maam Mor Anta doon génn àdduna mais bañ koy denc ak yooyu gars dañu jàppoon ne lii muy doxale nii c'est pas jaadu waaw ba mu doon wax ay xaalu li yar kan li abwaabi salaatiini boobu ah mu bañ <laughs> wax yow mu bañ laa wax. ay demal waaw nga xool après euh, ñi nga xam ne ñoom la séqaloon jàmm euh, buur yee gaa yooyu mu ne man dew defu man a defuma maa bañ jaay jàpp ne kii xoolal kii teggin yee des ah moo tax yow luñ la wax loolu la woon yeneen saa salaam it waa Quraysh loolu lañ doon wax qad sabba alihatana <laughs> wa saffara ahlamana mu ngi nii ñëw saaga suñu kii dafa saaga suñu yàlla yi lool lañ doon tuumaal yeneen saa salaam yonent saa salaam la ñuy tuumaal loolu bu dee moom lañ koy tuumaal ku ñu ko ci après yow lool man xabala ci yow. waaw <laughs> bu dee yonent saa salaam la tuumaal loolu ah ñoom ñi nga xam ne ñoo ko tuddoon al amin ñu dem ba koy tuumaal loolu naan moom mi nga xam ne vraiment moo plafonné makaarimul axlaaq ñoom ñu reconnaître ko ba tudd ko al amin le digne de confiance. dina am yar ci ñépp yar ñépp gaa yi ñëw naan ko amob yar mooy daa saaga suñu yàlla yi ba pare doxa euh, euh, doyadil suñu xalaat yeeg suñu façon de voir le monde beeg ñu façon de vie bi bi nga xam ne aba ah, ana fi lañu ko bàyyi woon moom lañ ko tuumaal ma ne képp ku ñu tuumaal lu mel noonu après ndax diine ju leer doo nekk xam-xam bu leer yow xamal ne lool min manaqibik loolu bokk na ci say jaloore yi nga xamante ne nii neel alhamdulillah ba ma jaa ba ma jaaralee fi nga xam ne fala yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar bu gaa yi waxee nga ne leen kon baax na euh, euh, man nag manumaa waxtaan ci condition yi Eh, xam naa kon foofu la ñuy yem insha allahu taala ut katig mu jeex nga dem sa yoon waaw léegi lu nekk dinañ ko wax bàyyi leen ñu wax waaw bàyyi leen ñu wax nga gis nit yi na kii moom dañuy dem sax naan waaw oustaz diw laaj waaw est-ce que loolu dara nee ci parce que Makka loolu laa lay wax ne loolu yu fi caaxaan la Makka nekkul ne diine ji <laughs> diine ji nii xame ne mbir dagan naam daganul nekkul ne nañ xool teleb Arabie saoudite la ñu fa gis mooy wan ne dagan na déedéet wala nañu xool le roi dara yi lu mu def lool la du loolu de ma ne dadul sax nañ xool li sëriñ diw def ak sëriñ boobu même bu dee wilaayaam sax na lu mu def loolu mooy wane ne baax na du loolu diine mooy alquran ak sunna ju leer nañ boo xam ne bu wér péng loolu la ñuy ne ndax mbir mi baax na baaxul waaw te nag képp koo xam ne buur yàlla may na la leeru xam-xam mooy déception duñ ko yàgg am ci kër ya nga xam ne ak mbooloo yi nga xam ne dañ leen a mas a xame diine boo fa boo fay boo fa tegee sa tànk da ngay commencer di décew di am gan di déception waaw comme ni nga xam ne ay nit ñoo xam ne am nañ xam-xam de mais boo demee seen kër gan di déception ngay am waaw loolu nag est ce ñëw ci këram fekk ko moom muy yoo xam ne leer na ne lii daganul di fa am yow nga foog ne loolu war naa baax parce que moom mu ngi koy def déedéet loolu du dalil du lay koo la ne ndax lii dagan na nga naan ko ay dagan na parce que dem naa kër seen diw fekk ko muy seetaan téléfilm loolu tekkiwul ne téléfilm dagan na téléfilm boo xam ne ndaw si ci wa jigéen ñépp kenn muuruwu ci ñii a ngi sol lu gàtt ñii soli décolleté ñii seen dënn yi feeñ ñii di kii nga toog fekk sëriñ bi mu koy seetaan loolu tekkiwul ne dagan na yow bu dee masoo koo def bul dem naan kon man man kay li may tàngal ci sama njaboot ngir ñu bàyyi koog yooyu di leen kii kon kay mën naa koo bàyyi kon kës dam laa ne mukk bul ba de nekkal foofu yow yaa nekk ci yoon waaw ku la ci fekk na la ci fekk booy topp booy ànd nit na ànd ak moom ci ci ci ci bil ma'ruf ma ta'atu bil ma'ruf li yonent bale saa saa waxoon boo ñëwee ku nekk nag am nay défaut lool du tax ma wàññi gëddëm gëddëm wàññeeku ci man de fekk mu ngi mel ni meloon damay xam ne lii la ko yàlla amaana ci nattu yi la bopp loolu laa koy jàppe am njortu gu rafet ci moom mais du tax quand même njortu gu rafet boo may am ci moom du tee mukk du ma yóbbe nag ba may def loolu comme moom li nga xam ne moom waaw te tamit génn fu nekk tamit di ko fa tas naan oh, o sëriñ moom moom nga xamante ne nii moom diw moo gëmul dara lii muy wax gëmu ci dara këram lii déet loolu yaa ngi jëw te yaa ngi yàq deru boroom xam-xam ni en plus yow bokk nga ci ñi nga xam ne ci nammaam yi nga bokk ak ñi nga xam ne yàkkam ndax lool lan nga ci jublu ngir wan ne voilà son sont comme ça boo leen déggee ci minbar yeeg ci conférence yeeg ci jataay xam-xam ni ñuy wax alors que dara waaw ñenn ñi moom dañuy ñëw euh, euh, pour wane ne xam nga am nay caaxaankat yoo xam ne da leen di wax mees dafa xaram ñu naan la doomu Serigne diw day mees. nga wax leen ne xeesal dafa xaraam ñu naan la euh, sëriñ diw xalifa diw kiiwam day day day xeesal chez le pour moom loolu dalil la mooy liñ doon wax léegi gis nañ màkk lii di fa xew kaaba gi wane nañ góor ñee jigéen ñiy rëmbaxoo ah nga gis ko boo ko gisee loolu day wane ne dagan wanewul ne dagan loolu xaaju la wane ne dagan mais moo tax loolu moom lu neex a dajj la te seetloo sax noonu mu xewe màkka boo seetloo dina xewewul noonu dëkkub yonent saa salaam loolu demewu fa noonu mooy doo gis ñuy jaxasoo noonu waaw genre façon laisser assez laisser aller gi am Makka lenn ci bu ñuy tawaaf noonu loolu tekkiwul ne bu ku ko gis bu dee ne gis nga ko lool tekkiwul li ñuy def dagam dara la dagam moo tax Seydina Ata moo ne bi ko Ibnu Jurayj ne mais mais kayfa yuxaalibna rijaala mais naka la jigéen ñi di di jaxasoo góor ñi. mu ne ko lam yakun yuxaalibna de mu Ata ne ko sëriñ bi ne ko eh de de attention kene jigéen ñi doon nañ tawaaf ak góor ñi soxnaa yonent saa salaam mooy ak jigéen ñi doon tawaaf ak góor ñi tekkiwul nañ doon jaxasoo de lam laa. lam yakun na yu xaalit na non jamais doonuñu mu ne ko doonuñu woon daj doonuñu woon daje doonuñu woon lu jaxasoo de ah ay épaule contre épaule coup d'épaule ak kii tàncante loolu amul de am kanat Aïsha mu ne ci ñun rek la bizarre sëriñ dafa nekk loo xam ne hors <laughs> <laughs> waaw di tudd say sëriñ boole ci jigéen gaa yi loolu sax bokkul bokkul sax kii nga xam ne moom gaa yi fii mën a bugg na ci seeni waaw bu dee ci wàllu ay études professeur de sociologie voilà yooyu moo waaw te ma sa waay sa thèse bi euh, mujj nga trouver directeur de recherche si si si j'ai d'ailleurs j'ai trouvé une directrice de recherche mooy yooyu te lool mooy du nekk loo xam ne waa ji day jàpp ne lu bizarre la wax non non parce bari nañ ay professeur yoo xam ne ñoo lay suivre say études ak yooyu yoo xam ne jigéen lañu mais bu dee diine moom kenn xalaatul jigéen bu am xam-xam parce que niñ leen yare la waaw pour ñoom nañ ne ci waañ wi rek euh, euh, euh, kii jigéen destiné bu jigéen Euh, mu mujjug jigéen daal mooy na na def daal loo xam ne jëb bëggal borom këram kese muy ci wàllu façon togg yeeg gato yee euh, yooyu kese waaye ma ne loolu xam nga ne loolu taxul waaye buur yàlla nag ne wa qarna fii buyutihinna bo ah li taskunu ilay ilayhinna kay wala li taskuna ilayha li taskunu ilayhinna bo xanaa kay ñooñ taxul ah togg ak lekk kese daraay religieux newu fi te mu bind leen in yéen ak euh, jinne ak nit ngir ngeen jàmm moo tax man taalite la boo xam ne moo tax gars yi buñ koy wax sax ñu jàpp ne voilà loolu tubaab bee ko fi indi le fait que jigéen mën a jàngale. say de temps yooyu yooyu yooyu nulaar yi lañ koy wax ñi nga xam ne xamuñ seen diine ko waaw waaye ñun kenn mënuñoo fontoo ci côté boobu Seydina Ata mu ne kaanat Aïshatu mu ne lii wane ne doonu ñoon dajaloo doonu ñoon dajaloo góor ñi jigéen ñi doonu ñoon rumbaxoo de déedéet kaanat Aïshatu mu ne ko Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nekkoon na tatuufu da doon wër xajara minar rijaal xajara tam minar rijaal mooy ci wetu mooy da leen di sori voilà mooy mooy day da leen du du du takkaloog ñoom waaw mooy day mooy mu'tazilan waaw mooy nële ñii di wër fii moom dañuy fexe nekk mooy lu gën a sori ñoom luñ gën a sori lañ doon nekk waaw te loolu la yonent bi alayhi salaam waxoon yaay Ummu Salama di ah yaay Ummu Salama nee na dama xadiis mu ngi ci saxiix yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee na damaa daa woppoon dafa woppoon après euh, mu ne mu daal di demander kii yonent mi fekk ci aj gii la ah ci aj gii woon mu ne moom yaay Ummu Salama radiyallahu anha mu ne yonent bi dafa mu ne ko dafa wopp yonent bi alayhi salaam ne ko tuufi min wara'in naas wa anti raakiba ne ko waral ne ko wëral kaaba gi ci ginnaaw nit ñi mooy ci ginnaaw góor ñi ta nga war fekk nga war voilà euh, masala boobu xam nga waxuñu ko dañ ko tuddoon taayee. dinañ ci ñëw bala ñuy bifurquer feneen ah kon affaire baa noonu ah mooy mu ngi noonu lii lépp day war ne kon waxu caaxaankat ñu taxaw naan ma màkk dañuy góor ñe kii yi ah ba pare non xaaral ata tax ma ñëw fii ata pare gunul voilà ata ginnaaw loolu dane Sayyidatu Aïsha <laughs> radiyallahu anha dafa am benn femme mu ne kaanat Aysatu walla kaanat nekkoon na Aysatu sayyidatu Aysa radiyallahu anha tatuufu hajra da doon to da doon wër Kaaba gi mais dandu nit ñi minar rijaali ci góor ñi laa tuxaalituhum doonu leen doon jaxasoo ñoom de fa qaalat imraa nee na benn jour doon na wër li def tawaaf am benn jigéen bu nekk intaliqi nastalim yaa ummal mu'miniin ne ko waa yaa ummal mu'minin mooy sayyidatu Aïsha mais nañ dem ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nuyu xajarul aswad mooy fóon koog yooyu sayyidatu Aïsha ne ko intaliqi anki wa abad waaw ne ko yow de mooy sori ma intaliqi anki yow booy dem demalal sa bopp mooy pour wan ko ne wa abat mu bañ ngir wan ne loolu baaxul dew ma ah boo dee ñëw nga bay dem demalal sa bopp mais man bu ma yóbbu ci loo xam ne dagam du ma ko def waaw baaxul ma koy def naa fa dem di raj raj loo góor ñi ci yooyu déedéet mu ngi noonu kon affaire baa ngoog moo tax ataa ne am na sax yu bari ah yi ci guddi gi lañ doon génn ah d'après fayatuf na ma ar-rijaal pour pour ñu bañ leen a a gis mais dañuy nekk dañu leen di sori waaw kon mu ngi noonu kon affaire bi lii nii la kon nag waxi caaxaan yooyu vraiment. kon lii mooy Kaaba ga noonu la ñuy tawaafi ah góor ñi jigéen ñi dañuy rëmbaxloo kii di mooy normalement noonu la waroon a demee waaw mais euh, malheureusement da ngay gis ni affaire yi euh, euh, en tout cas yenn image yi yenn yi demewul noonu waaw te loolu nag nit mënu cee layel layal liñ la wax sànq ndax yii yépp ñu la wax. ak li yonent bi alayhi salaam wax sayyidatu ummu salama ne ko tuufi min wara'i naasi wa anti raakiba waaw waral ci ginnaaw nit ñi fekk nga war voilà kon léegi euh, euh, li jëm ci euh, kii baa li jëm ci wàllu tawaaf bi kon nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe de defe boog mooy ne ah muy tawaaf bi muy tàmbali xajarul aswad la njëkk a fóon bi mu duggsee ci jàkka ji après mu commencé dox dox bu gaaw ñu ngi tawaaful kudum quatrième jour ah ci dul xijja mu def ko bu gaaw ak tànkam wër commencé xajarul aswad ba xajarul aswad yeneen ñeent yi ci des mu dox doxu normal waaye wax nañ la xabab bi ak ramal bi mooy waaxu boobu jigéen bokk ci jigéen moom normal lay dox waaw léegi nag euh, tawaaf bi am na par exemple koo xam ne <coughs> mooy kon bala ñu kii après diggante ar ruknul yamaani ak ar ruknul xajaril aswad ruknul xajaril aswad ñaar yooyu rabbana aatina fi dunya xasana wa fil axirati xasana naar loolu lañ solo lañ toxale ci moom yonent bi sa salaam ne loolu la doon wax waaye toxale nañ ci moom kene wax na leneen loo xamante ni comme li Mawlaana Ibn Abbaas wax léegi ki nga xam ne moom la gis muy tawaaf ah Euh, ñu ñu muy tawaaf takkante mu ne leen mu ne mu ne mu ne ko mu dagg ko ni ko xuddu bi yade waaw xuddu bi yade na ko conduire ko ak sal téel loxoom nga daal ki koy conduire waaye bul ñëw takk ko naan da ngay da ngay moom te loolu ci lañ gis ne kon wax ju dagan dagan na te li gën ci wax yi gu ñu mën a wax mooy alquran ak ñaan yoo xamante ne nii nit ki mën na koo jële ci alquran di ko ñaan wala ci sunna walla boog muy ñaan boo xam ne dafa am nit ku baax ku ko def mu koy wax loolu daraa ci newul waaw loolu daraa ci newul lu baax la kenn manu la ne lii dafa xaram comme su rawatin mais nag li gën luñ ci mën a wax mooy li nga xam ne mooy alquran comme ni ko al imaam yi soppe ñoom imaam Ibnul Munzir wax ko ak ñuy mel ni ñoom ak ñoom jëli nañ ko ci imaam Maalik ak ñoom al imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi mooy xanafiya yi rahmatullahi ala al jamii léegi nag mu des mais bu ma doon lii rek lañ ciy wax kon yow mooy kon set la set set set loolu loolu moom moom c'est obligé pour sa tawaaf baax il faut tawaaf bi mag set set tour te set yi wax nañ la minal xajari ilal xajar xajarul aswad ba xajarul aswad léegi euh, kaaba gi da nga koy sa côté càmmoñ mooy féete kaaba gi booy boo koy booy tawaaf léegi nag mu des masala man am naa masala mais comme que man damaa gaaw a fàtte mais bu ma doon tawaaf ba ci biir ma fàtte est-ce que mooy ban nombre ci ban nombre laa nekk ah ci ban nombre laa nekk ah ah mais loolu nu muy demee mooy man maa ngi tawaaf de mais nag damaa tawaaf di tawaaf xamatuma ñaata nombre la sama maa ngi am na benn benn pa maa ngi maa ngi am na lu ma naan daal sama xel que ni non ñaar laa defagul de am waan naan ma non non nga def wala ñeent nga def bii naan mañ non ñaar nga def wala ñetti nga def bu boobaa nan la nit kiy def. kooku li muy def mooy fal yabna ala al yaqin comme li yonent bi alayhi salaam waxoon ci wàllu julli loolu règle boobu moo daw fii waaw mooy ne nit ki bu dee dafa sikki sàkk ci julleem est-ce benn la def wala ñaar wala ñaari ràkk wala ñett yonent bi alayhi salaatu salaam dana woon fal yabni ala al yaqin na tabax teg mbir yi na li gën li nga xam ne moom la am certitude mooy li nga xam ne mooy lim bi gën a néew waaw lim bi dina néew lim bi dina néew mooy lan mooy bu dee damay sikki sàkka damay douter est-ce que man sama tawaaf bi bi ma commencé est-ce que deux laa def wala trois laay sikki sàkka damay jàpp deux parce que deux moom leer na ma ne def naa ko mais nag li may li may douter kon li ma la leer ndax al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk li ma leer mooy ne def naa deux mais li may sikki sàkka mooy est-ce que def naa beneen muy trois wala déet loolu nag ngay sikki sàkka fal fal yalgi kooku day sàmmi li nga xam ne mooy ashak wa yabni ala al yaqin ba pare mu teg mbir mi ci li nga xam ne mooy li nga xam ne amu ci dut mooy moom entre deux ak trois lay sikki sàkk kon bi gën tuuti bu dee entre un ak deux lay sikki sàkk da koy def un que ne day jàpp ne benn na te après mu mu continuer te dara bu ko ci fekk waaw. amul ñu naan ko oh, oh, oh, sajada ba'da salaam wala sajdatayni ba'da salaam wala qabla salaam amu ci déedéet loolu la. te lool masala mooy lii nii day dox fu bari nit ki bu yoree comme ma doon def euh, euh, kii azkaaru bu ma jullee ba pare ah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala subhanallah subhan yooyu may def bi may def 33 33 yi ma dem ba ci biir xamatuma fan laa yem may si gi sàkka naan mais man vingt laa yem wala vingt wala vingt et bu boobaa dangay ngay jàpp ne vingt nga yem voilà kon fii kii tawaaf si ki est-ce que moom quatre tawaaf la defagul wala déet kooku day jàpp ci li nga xam ne mooy li gën tuuti loolu mooy al yaqiin te al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk doute bi nga am mooy est-ce que trois la deux bi leer na la kenn du fi. kenn du fi euh, dindi euh, certitude bi nga am parce que ay doute ñoo fi taxaw ah loolu benn affaire la mu des beneen affaire mooy yow xabab bii nga wax mooy muy kii bu gaaw bi dox bu gaaw bi mais bu ma ko fàttee nag tamit ma commencé di tawaaf def bi ma defee tawaaf deux yu njëkk yi ma fàttaliku ne sii mina sunnati alxabab arrabal man defuma ko defuma waaxu bu gaaw bi stttt waaxuma est-ce que est-ce que dama koy rattraper ci ci ci ci ñe lan lañ wax bu dee bu dee yow ci deuxième bi la est-ce que dama koy rattraper ne kon deux yi raw na ma ma fàtte est-ce que dama koy rattraper ci ñëw mooy dañ naan la bi ci tegu troisième parce que daganal ko nan moom da nga koy def mais doo rattraper deux yi def ko ci yeneen quatre yi ci deux ci quatre yi des déedéet mooy ko loolu doo ko def parce que deux quatre yu mujj yi li nga xam ne moom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoonal mooy dox boo ñëwee naan da nga koy rattraper far def ko ak gaaw mooy yàq nga boobu boobu noo koy def kon moo tax képp koo xam ne fàtte na nga xam ne da ngaa fàtte te tamit doo ne arrêté naa tawaaf arrêté naa je recommence déedéet doo arrêté de doo arrêté continuer waaw da ngay continuer da ngay continuer ah wallahu taala a'lam léegi nag côté tawaaf bii kon pare na yonent bi saa salaam kon tawaaf na juróom ñaari tawaaf set wër def na ko léegi bi mu paree fii fan la jëm bi mu paree fii lan la ci teg loolu la ñuy gis bii di ñëw mais am na benn masala bu ma doon wax sànq ne dañ koo tuddoon je ne sais pas je pense que mieux vaut ñu def ko bii di ñëw avant ñuy dugg ci li ci tegu mooy comme que ñu ngi ci tawaaf. mooy gisoon nañ ci hadis yi ngi ne yonent bi saa saam dafa tawaaf war dafa tawaaf ci kaw monturam ci kaw géléemam ci hadis yu wér. yoo xam ne ñu ngi ci saxee bi même bu dee li ñu li nga xam ne mooy li gën a dëgër tawaaf bii nii di tawaaful qudum tànkam la ko defee mais quand même tawaaful ifaadati bi wala tawaaful wadaa surtout tawaaful ifaada bi boo gisee sa xadiis loolu lay gën a ko ne ifaada la woon en tout cas war na mooy tawaaful rukn bi am ci dixième jour bi ju juuru tabaski boobu noonu daf cee war léegi masalaam kon man di tawaaf war ci dara man naa nekk te tamit buñ nee war waa ji ñu tingoom <laughs> bu ma tingoomee benn waaye ñuy tawaaf koo xam ne man naa dox tax may wax waa joo xam ne man naa dox ñuy xam nga yii yëpp dañ naan sa waay daw si yi dafa reetaan lu ko waa yow yaa gina tay ne nan nit nit <laughs> yow nit dina ñëw ba ci kaaba gi ñuy tawaaf nga nga yëkkati ko am magum jëmm moo xam ne <laughs> nga yëkkati ko teg ko say mag téye loxo yi tingoom ko ngeen di ngeen di tawam xam nga yooyu yéen yéen c'est pas sérieux quoi ne la la si c'est sérieux masala la nga naan c'est pas sérieux <laughs> waaw reetaan sérieux sérieux nga naan la <laughs> waaye léegi kon mooy tingoom parce ki nga tingoom moom niroo naat ki ki war gëléem noonu <laughs> ki war gëléem ay tànkam daraan coow day day lang kii itam dañ koo tingom muy lang mooy doxul mooy est-ce que kon nit mën naa est-ce que kon nit mën naa tawaaf war yéeg ci oto wala mu yéeg ci benn voiture parce que moom c'est un prince wala c'est un président bien aimé wala bien kii ci gëdd ci ci ñu jiite réew mi fii mamlaka bi après ñu jox ko benn benn araba mu yéeg ci di kii wala est-ce que mën naa jëlub ëllëg ab trottinette ah di wala skateboard wax ji mooy halit tawaaf alal skateboard am la a halit tawaafu halit tawaaf hali tawaafu ala trottinette loolu it est ce que man naa nekk loolu mooy affaire bi parce que waxoon naa la keroog am am na ku ma waroon benn image waa joo xam ne <laughs> muy tawaaf yor skateboard di wër kaaba gi skateboard waxoon naa la mooy genre traîneau yooyu traîneau la ñuy wax yooyu nga xam ne tàngone da nga ci doon toog ci dër bi sa waaye ñu lay puus ngay wadd ak lu nekk di la ci fekk mais boobu du looy toog bii da ngay jóg taxaw non gaa yi xam nañ ko wala gi mooy dàll yi am ruu yi euh, ngay daw ruu yooyu di gars yi daw ci mbedd mi sax fat xaw ma nu la tudd mooy ruu ruu rek xaw ma waaw mooy ruu yooyu gars yi daw mel ni euh, euh, nga xam ne dañuy gaaw ci tali bi léeg-léeg ñu jàpp ci oto oto bi daw ñu gaaw lool wala ñu koy defal seen bopp di dëgg bu baax di dem est-ce que nit mën naa yor ruu yooyu di tawaas ah wala mu yor skateboard ah yéeg ci acca di tawaaf wala trottinette électrique wala sax trottinette non électrique boo xam ne day bon parce que bu dee trottinette électrique nga xam ne da ciy teg ñaari tànkam boobu xaw naa wuuteeg bi nga xam ne du électrique nga xam da ngay dëgg ci suuf di dem di dëgg ci suuf di dem di dëgg di puus muy dem mais loolu it est-ce que loolu naa nekk di taw <laughs> ah mais yow loolu yow foofu kooku kon na mën a def loolu dañ naa mais kaaba yi bés bu ne nit ñi dañ man dañ fay dem di tawaaf. bul jàpp ne bul yaakaar ne tawaaf ak kese la ba nga jàpp ne nit ñi lañuy bari ba nit manu faa yor trottinette peut-être mais waa ji daal li ma leer image bi man gis naa ko mu yor skateboard j'espère que noonu lañ koy waxee ah skateboard la ñuy wax yaakaar naa mooy affaire boobu daal di tawaaf waaw. naa laaj sax ki ma ko ki ma ko kii woon est que mu ngeeg moom ma gin koo xoolaat. <laughs> waaw léegi wax ji mooy halit tawaafu alal skateboard jaiz am la awit trottinette wala yu mel noonu araba yeeg yu mel noon walla calèche wala yu mel noon en daal mooy yow en fait li nga fa bëgg a wax mooy ngay wër kamba ji ci ci kaw loo xam ne mooy loo xam ne du ci sa du sa tànk est-ce que dagan lan loolu la ñuy njëkk gis masala si sinon parce que euh, après nag bu ñëwee ci tawaaful ifaada wala bi nga xam ne ci lañ ne yonent ma lay saa saam dama doon tawaaf ci kaw kii yëpp loolu duñ ci ñëw duñ ci ñëwaat naan masala est-ce que lii mën naa nekkam déet xam nga masala bopp traité woon nañ ko ci zaarul xujaaj te dinañ la wax après insha allah bu ñëwee ci wàllu euh, euh, am na neneen nuñ ko traité woon waxoon nañ ko mais dinañ ci gën a ñëw insha allah ci jotaay bii di ñëw kon bii di ñëw lu ñuy gis masala bii ñu la wax ndax est-ce nit tawaaf tànk kese la ko nit mën a defee wala boo est-ce que nit mën naa war nga ne loolu du laaj parce que ren def na ko. attention bul jàpp ne ren saa saam def na ko rek du lépp lu mu def lu ne ñun mën nañ koo def waaw moo tax laaj bi man a soulever sinon bu doon def na ko rek. xanaa kon nit mën a ñëw ne man man naa takk lu ëpp ñeenti soxna parce que ren saa saam dencoon na lu ëpp lool déedéet mbir mi loolu. voilà loolu moo tax masala bi am solo ah est-ce que nit tawaaf tànk kese mooy ci koo xam ne mën naa dox est-ce que nit ku mën a dox peke lekk dara dalu ko ah taxawu tay jii ne man daal dara ay nekk fi di dox da ab coono la waaw nga xam ne bu bu mu ne trois yi trois yi njëkk yi mooy gaawa ah. mu ne acca léegi mu mu mu accéléré ay wa nga gis ko muy wër kaaba gi rak rak mu wër def trois après ñu ne ko carte yu mujj yi nag moom dox correctement léegi mu wàññi euh, vitesse su trottinette bi ah wala skateboard bi di def ndànk di dem mais ba léegi tànkam laalul suuf ak ki nga xam ne sax da ciy dëgg di dem di dëgg bi nga xam ne du électrique di dëgg di pousse di dem ah kooku noonu yooyu insha allah yooyu dinañ ci ñëw insha allah mooy masala bi ñuy gis bii di ñëw balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moo tegu ginnaaw yonent saa salaam bi nga xam ne ci la def tawaaf bii ba pare comme niñ ko gisee nii ala lan la ci teg insha allahu taala loolu lépp lu ñuy gis ci yi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala